di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fanweer ak fanweer ak ñett bi nga xamante ne nii ba léegi muy sadd misaal ñi nga xamante ne nii mooy yéeféru màkke yi nga xamante ne ñoo doon weddi alquraan ji boroom bi tabaaraka wa taala wàcce di leen wax ne nag am na ñu leen fi jiitu woon ñoo xam ne doon nañu weddi am na lu leen daloon ci la leen sadde woon misaal asxaabal qaryati ña nga xamante ne nii ñooy waa dëkk ba comme niñ ko gise woon mu ñëwaan nag di leen sàdd loolu mooy ay nit ñu fi jaaroon ba ñu weddee la leen dal léegi nag bu leen di jox ay misaal yoo xamante ne nii ay màndarga yoo xamante ne nii borom bi moo leen ko defal ci seenu dund ñu koy gis guddeeg bëccëg mu nekk ay xéewal yoo xamante ne ñoom ci seen bopp d'accord nañ ne lii borom bee ko fi def loolu mooy yéeféru màkka yi ñi ci ëppoon waaye wax naa la ne yéefér yi dañoo wute am na yeneen façon yéefér yi ñu ñu naan mulxiduuna yi ñi nga xam ne ñooy ate yi nga xam ne nee nañu gëmuñu dara gëmuñu sax ne yàlla am na ñooñu ñoom itam ci seen bopp ñoom lan la ñu dañ naan nature bee ko fi def laa dame nature moo ko fi def mooy yooyu ñoom leer na leen même bu dee dañ ne nature bi ñoom moom ci seen bopp leer na leen ne du ñoom ñoo ko def suñu boroom nag di joxe misaal mu ne wa aayatun am na beneen màndarga boo xam ne bu ma leen di jox ngir ñu xam sama kàttan sama sañ-sañ ak sama man-man boo xam ne moo tax ñu war maa jaamu man dong kon den am na màndarga lahum leen ñoom yéefér yi al ardu gis nga suuf si al maytatu suuf si nga xam ne dafa dee dem ba dara saxatu fa mooy wow na koŋ ndax tawatul defatul dara suñu boroom ne ahyaynaha saa bu ñu soobee ñun ñoo koy dekkil ci taw bi nga xam ne moom lañ fay sotti lépp génnaan na wa axrajna minha habba ñu daldi ciy génne pepp yi nga xam ne façon céréales yi nga xamante ne nii fa minhu ta ci moom moo mala ci pepp yoo yële ak ci may génn ci suuf si na moom lañuy ñuy lekk de mooy lépp loo fi gis nit ñiy lekk ci suuf si la jógee mooy ci mbay mi la jóge moo tax bu mbay jeexoon ci kaw suuf nit ñépp ay faatu kon loolu la wala rek ñuy nekk mbay ak lay sax te ñoom du ñoom ñoo ko bay mooy bu jeexoon ba mooy nit ñey faatu ndax li ñuy li ñuy lekk lépp fa lay jógee kon nag loolu la de mu ne waja'alna fiha ma daal di def ci biir suuf soo sale jannaatin ay tool yoo xamante ne nii min naxiilin ci garabu ta yoo xam ne ci tàndarma la wa anaabin ak ay raisin mooy dafa tudd yi mooy ak yeneeni façon yoo xam ne yàgg naa tudd na yeneen ne bi muy wax azwaaj wa fajjarna jar naa daal di daal di ballal ci suuf si minal uyuuni ci sew ndeyeeg ndox yi ak cours yi nga xamante ne nii ci la ngeen di man di arroser seen tool yi ñenn ñi sax dem moom ba ci taw bi moom la ñuy feesale seen piscine yi waaye bi ci feesale li nga xam ne seen bassin de rétention yi am ko ci waaye fleuve yi ak marigot yeeg dex yépp gaa yi am ko muy dex yeeg déeg yi yooyu yépp ngeen man ci lan di ci man di bay di ci man di arroser seen tool yi suñu borom ne lan moo tax ma def lii lépp li yàqulu min samarihi ngir ñu génn ngir ñu lekk di dund ci kaw suuf ci meññeef mi nga xam ne moo jóge ci ndox moomale ma sotti wa ma ay aydihim ak li nga xamante ne ñu lekk ci meññeef moomu nga xam ne yenn yi ñoom du ñoom ñoom du nit ñee ko liggéey mooy da ñëw fii fekk ay garabu mango yoo xam ne kenn jiwu ko mooy am saxayaay la am yoo xam ne nga gis moo tax da ngay gis dëkk boo xam ne ci àll bi day bari ay garabu sump nga dem feneen mu bari ay garabu new nga dem feneen mu bari yeneen ay fruits yeneen yoo xam ne nit defu ko fa suñu boroom ne loolu le nag ngir ñu ciy lekk waaye li yàquloo ngir ñuy lekk Hmm, samari yi ci meññeef ma nga xam ne mooy génne ci ndox ma wama amilatu aydihim waaye ñuy lekk ci li nga xam ne ñoom ñoo koy liggéey ak seen loxo mooy yi nga xam ne nag ñoo koy bay ñëw jël sa tool ne fii ba ma koy def toolu gerte ren bu subaa ma def beneen tool bale gerte li toolu basi wala toolu dugub wala toolu nu la neex wala toolu xaal ak nu man di doon borom bi ne tamit loolu li kan bu ngeen ko defoon noonu te ndox amul wàccew ma ndox kan moo koy saxal ñu boroom ne ngir ngeen ciy lekk la afala yashkurun waa gars yi ñoom lan moo tax du ñu sant yàlla ci xéewal yii mu leen defal waa bu taw amul nga dégg ñéppuy jooy tubaab yi jooyoo waaye la sécheresse fii ma ne jamono yii amuñu te ñoom seen dëkk bi li muy taw daa bari waaye bu toogee tuuti rek mooy daanaka weer wu nekk dëkku tubaab yi moom yéeféer yi dinañu dina dina dina dina taw waaye teewul bu toogee tuuti tawul rek gaa yi commencé jooytu waa lool bu ko borom bi téewoon ñoom ñoo koy indi waa ci def xéewal loole lee afala yashkurun man moo tee ba gaa yi duñu ko fant di ko sant di ko tudd te di ko jaamu subhaanalladhi suñu borom ne woonaa gàcc ngaalaamaa ki nga xamante ne nii moom sori na ak li nga xam ne moom la ko yéeféer yi di jéem a taqal alladi ki nga xam ne xalaqal azwaaja moom moo bind peer yépp lépp lu am rek moo ci def góor ak jigéen waaye moo bind xeetu meññeef yi ak xeetu nit ñi boo mbooleem seen ak xeetu lépp rek mimma tumbitul ard ci li nga xam ne moom la suuf si di di génne di saxal muy génn loolu nga gis ay meññeef la ay mbir la yoo xam ne dañoo wute am ay xeet yu bari wamin anfusihim waaye ci seen biir yéen nit ñi borom bi moo def ngeen nekk ay xeet yu wute waaye it mu def azwaaj mu def ci yéen góor ak jigéen comme ni mu defee loolu ci gàncax yi wa mimma la ya'lamun ak yeneeni xeet yoo xamante ne nii yéen nit ñi xamu ngeen ko yoo xam ne borom bi tabaaraka wa taala bi dina ko mu ne wa aayatun maa ngi leen di joxaat beneen laaya beneen màndarga buy wane sama sañ-sañ sama kattan sama man-man bi war a tax ñoom ñu war maa jaamu te du ñoo bokkale lahum ñeel na leen allaylu guddi gi naslahu minhu nahaar ñoo koy ñoo koy fees comme nit ki buy fees am xar ni muy teggee der bi loolu mooy salaxa loolu mooy noonu la suñu boroom ne noonu laay def guddi gi noonu laa koy def ci minhu ci moom an nahaara bëccëg gi fa ida hum muzlimuuna bu ma ko defee nag mooy ñu gàllu jekki lëndëm gi dugg leen nag ñoom ñépp ñu nekk ci lëndëm mooy borom bi ni muy génnee guddi gi jël guddi gi génnee ko ci bëccëg gi ak loolu ni muy génnee loolu ba def léegi bu bëccëg gi demee leeram di dem rek guddi gi dugg ñépp nekk ci guddi loolu loolu la fa idahum ci bu ko defee rek ñoom nit ñi muslimuuna ña nga xamante ni ñoom la fu pool boobule walla fa ñu féete loolu xew ñu nekk ci lëndëm mu ne wa shams beneen xéewal ak beneen màndarga buy wane sama sañ-sañ sama kàttan ak sama man-man man borom bi azza wa jal wa shams te li nga xam ne mooy jant bi leen tiim tajri moom day daw li mustaqarrin laha ngir fa nga xamante ne mooy dalwaayam ñeel ko nga xamante ne nii mooy comme nim ñëwee ci saxiixayni xadiisu seydna abu dhar radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaj ko ne ko yaa aba dhar ne ko abu dhar est ce que xam nga fa jant bi fan la mustaqarram fan lay dal mu ne ko allahu wa rasuluhu a'lam yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam mu ne ko mooy ci suufu arash la voilà ba nettali ko loolu ci saxiix yi boo demee di nga fa gis li gën a gudd loolee taqdiirul azizil alim lii de mooy nattu ki nga xam ne al aziz mooy ki not ci nguuram moo ko doxale noon jant bi daa am loo xam ne ci la ko borom bi teg ci noonu lay daw waaye loolu mooy nattaayu nattuwaay al aziz ki nga xam ne moo not ci nguuram al alim te mooy ki xamaakoon bi de mu ne wal xamara beneen màndarga booy wane sañ-sañam kattanam ak man-manam mu ne wal xamara ak weer wi leen tiim tamit ci guddi gi qaddarnaahu ñoo ko nattale defal ko manazila mu am ay wàccuwaay yoo xamante ne nii moom lay wàcc ay wàccuwaay xatta comme ni nga xam ba ni nga xam ne aada lay delloo kal urjunil qadim mel ni cëgg googu nga xamante ne nii bu tàndarma ba wala bu garab boobu ñëw ba wow ba nekk boo xam ne bu ràpp la noonu muy muy muy muy mel ne benn arc daal di wërngalu def benn wërngal boo xam ne boo xam ne du mat nag mooy benn genre demi cercle ni muy mel noonu nga xam ne day wow mu ne noonu la jant bi di delluwaat kal kal ngartaa ba ni nga xamante ne nii borom dee ko defal ay wàccuwaay yu muy wàcc yoo xamante ne nii waa kii bu nekk day am fu muy wàcc ba mat vingt-huit jours ak yooyu kartaaba ni nga xamante ne ni aada lay dellukal urjuuni mel ni cëggal googale mooy mooy branche boobale nga xam ne dafa wéngaloo alqadiimu gi nga xam ne dafa ràpp te yàgg la shamsu mu ne nag gis nga lii ma def nag maa ko def man borom bi te la shamsu déet jant bi yan baxi la haa warul ci moom te yellul ci moom an tudrikal qamara muy daal di dab li nga xamante ne nii mooy weer wi de mooy ne jant bi du ñëw orbite mooy fi mu nekk di daw ak weer wi du ñu laalante mooy ne du ñëw ba daal di koy dab walla wala laylu da day jéeb jat guddi gi saabiqun nahaari guddi gi du mooy jiita mooy jiit bëccëg gi de wa kullun te lépp nag jant beeg weer week loolu lépp fii falakin jant beeg weer wi ñu ngi ci benn orbite ñu ngi ci benn yoon yasbaxuuna di féey foo xam ne ci la leen boroom ba teg ci lañuy wër di ko tourner wa aayatun mu ne beneen màndarga buy wane sa sañ-sañ sama kattan sama man-man bi tax ñu war maa jaamuta duñ ma bokkaale lahum ñeen leen ñoom yéeféer yi naa ñun borom bi tabaaraka wa taala xamal naa ñoo yen zurriyatahum seen maam ya mooy yoo tax zurriya waxoon nañ la ko day tekki maam day tekki ay sët mooy ne zurriya mooy ascendance waaye descendance maa yen xomma xamal naa maa yen zurriyatahum seen maan ya fil fulkil mashhun ca gaal da nga xam ne dafa feesoon dell gisoon nañ ko keroog comme bi muy wax ci Seydina Yunus ba muy dugg ci gaal ga nga xam ne dafa fees buy nag mooy Seydina Nuux lay wa alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la ko waxal defar gaal gi nga jël lu nekk luy dund ci biti rek ci rab yeeg yépp nga jël ci ñaar def ci ñaari peer muy góor ak jigéen nga def ci ak ñi la gëm léegi nag ñooñu bi sauvé loolu lay wax noonu noonu ne maa yenoon seen maam yi zurriyatahum seen maam yi ñoom yéeféer yi ak tamit ñu dul yéeféer ñépp ndax ñu dëkkaat dëkkalaat suuf si dundalaat suuf si ñooy ñoo ñële maa leen yeboon kon ful fulkil mashhun ci li nga xamante ne nii mooy gaal gu fees dell ga wa xalaqna lahum ma bindal leen min mislihi yu mel ni yooyu yu mel ni gaal yoo yële maa loo xamante ne na moom la ñuy war war muy yeneen moyen de transport yu ma leen defal yoo xam ne ci la ñuy demee ka dikk comme gaal yi nga xam ne gaal yu dina a rëy yooyu waaye ci jéer yi mu defal leen ci ay façon yoo xamante ne nii yeneeni façon waruwaay yoo xam ne ci ngeen di war wa wa in nasha suñu borom ne bu ma sooboon nag nughriqhum gis nga keroog ba ma leen yebee ca gaalug nuux ga ñoom seen maam yi nughriqhum doon naa leen labal fala sarixa lahum te bu boobaa kan mooy ñëw kenn du am ku leen di ñëw di leen dimbali de wala hum yunqaduna te kenn du ñëw di leen di leen di leen repêcher di leen muccal ci rab ga ñu leen nara dal de illaa lu dul lii lépp nag dama koo def defuma ñu lab ma bàyyi ñu dund lu dul rahmatan yërmande la min naa mu tukkee ci ñun